acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani arrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man wala amma bacdu fa yaquulu alsheykhu abulmahamidi alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fii albaabul awwal fii boo nee fil baabil awwali wala nga ne fii mel ni ko def deux points albaabul awwal ñaari points yu taxaw fii albaabul awwali fil xalq wala albaabul awwalu fil xalq fii faslun laa tafraxam bi sababil mawjudi minha wala tahzan ala al mafqudi yi lañ gisoon bii weer xanaa lenn rek lañ ci bëgg a yokk ci feeñal njàqare léeg-léeg waaye doo ko feeñal nit ñi noonu ngir noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam royukaay la day wan jaam yi ne nii la bu la sa boroom tegee lu dut loo xam ne mooy nga dalay delloo ci sa boroom nga wan ko ne jaam nga waaye di njàq uniquement yow dara yàlla taxul Eh, waay waay tay ma dee waay waay waay dem na waay waay waay waay nii fu ma koy waxeeti waay loolu la ne bu ko def mukk ndax loo ñàkk di njàq-njàq goo xam ne ku la gis xam ne njàq nga te dara sa parce que sa xol bi dafa dee ci àddina loolu lañ lay wax yonent bi aleyhi salaatu salaam xamante ne nii noonu la ko al imaamu ahmadu ba léegi solooweeg ñaari taalibiim ñetti taalibiim yi <laughs> imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ak al Abu Daawuda ñoom ñëpp ay taalibe imaamu Ahmad la radiyallahu muy xadiis bi nga xamante ne nii Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda moo ko nettali mooy bi nga xam ne ci la doomu yonent bi alayhi salaam Seydina Ibrahim ah alayhi salaatu wasalaam bi mu dëppe woon maamam di Seydina Ibrahimul Xaliil waaw moom la ko tudde woon bi muy génn àddina gone soo la nga xam ne sayyidatu Maariya al-Qibtiyya radiyallahu anha moom moo ko soloo moom moo ko moo ko moo ko moo ko moo moo doon ndayam moo ko juróon bi nga xam ne ci la génn àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo téye <clears throat> ba ni muy génnee àddina noon mu téye ko ci loxo yi waaw seydna anas mu ne fa ja'alat ayna rasulillahi sallallahu waaw ñaari bëtu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga gis rongoñ yi di tuuru di gone gi ah di ruuxu gone gi demee di nga xam ne ci la génn àddina moom sayidina ibrahim ah ala abihi wa alayhi afdalu salaati wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñaari bët yi rongoñ yi di tuuru sayidina abdurrahman ibnu awf àndoon na ci ñi mu ñi parce que dañoo demoon ci ki nga xam ne moo ko doon nàmpal falañ demoon benn benn koo xam ne forgeron la koo xam ne day defar ay weñ waaw bi nga xam ne ci la Seydina Abdurrahman ibn Awf bokk na ci mbooloo mi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu seetlu rongoñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi di tuuru ndax génn xale bi ah sedd na boroomam jël na ko azza wa jalla Seydina Abdurrahman ibn ne ko wa anta ya rasulallah mu ne ko waaye yow itam ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy yow itam da ngay jooy bu luy xewee boo amee ku faatu nii ah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yabna awf innaha rahma waaw waaw nee na thumma atba'aha bi uxra fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inna al-'ayna tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaaqika yaa ibrahimu la mahzunuun allah allahu akbar hada qawmu rasulillah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi bi ko seydna abdirahmaan ibn awf ne ko ah yonent mi ne ko yow ibn awf innaha rahma gis nga rongoñ yi ngay gis rongoñu yërmande la waaw moo tax yërmande keroog waxoon naa la dëkk bu mu ñàkk bu ñàkk yërmande ña fa ëpp ñàkk yërmande dëkk boobu dëkk bu baax waaw te bu fa yaakaar dara saal di fay baax ñoo xam ne phagocyté la jaar sa kaw bu seen intérêt taxawee ak naanum ndox lañ yemale ku nekk loo am bëgg ko wan sa moroom que ne duma sa moroom tey nga xam tey nga dee walla iyaazu billaah te gisoon nañ ko foofale bi mu naan arrahimuuna yarhamuhum arrahman irhamu man fi l ard yarhamukum man fi samaa waaw kon nag al xadiisul awwaliya xam ne boroom xam-xam yu bari bu ñuy jàng xadiis moom la ñuy jëkke ndax rahma mooy lépp yërmande mooy lépp lépp lu yërmande rek bépp bi yiw nga fa man nga ko faa séentu waaye lépp fépp foo xam ne yërmande daf faa deñ loolu mooy dégg dégg alkade te bu fa xaar yiw manula la waaw moo tax borom bi arrahmanu ala al waaw ci turam bu màgg boo përi ci la yemmoowee ci aras arsh muy moom yàlla mi fees dell ak yërmande te ci la bind àddina ci la wàccee alquran arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu ash-shamsu wal-qamaru bi husbaan wan-najmu wash-shajaru yasjudaan ba ni muy jeexe loolu lépp ci turam boo bëri ci la ko defe muy ar-rahmaan kon nag fu yërmande daal di ñàkk bu fa xaar dara moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne mawlaana ibnu awfin abdurrahmaan radiyallahu anhu ne ko yi nga gis ndax man itam damay lii yërmande la sallallahu alayhi wa sallam summa atbaaha bi uxra yeneeni rongoñ daal di gën a gën a dotteeku di sottiwaat rek waaw fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne inna al ayna tadma ne bët bi de mooy dotti ay rongoñ ndax looloo ko war ci jamono yi li nga xamante ni njàqare gu la sa boroom teg nga xamal ne ko jaam nga wal qalba yahzan te sa xol bi xol bi sama xol jàq na moo tax boo déggee ñi nga xam ne dañuy jaay ne ñoo xam yàlla wala ñoo xam wax ju baax ak wax ju rafet naan yàlla du la teg dara nga naan damaa jàq dañ naan la noppil waay sëriñ bi yaa ngi juum de ñee déet aha dañ koy wax ndax rasulullah mu ngi nii sallallahu alayhi wa sallam te moom lañu suñu boroom royloo waaw bi ko lu mel noonu mu ñàkk doomam dane xol bi day jàq kon nag manoo taxaw naan yàlla du la teg kii nga naan damaa jàq loolu tuub leen ko kenn du ko tuub loolu sunna la dañ naan la lool sax la ñuy def waaw kantaasa yooyu tege ko nee ndax sunna bu taxawee amul leneen loo xam ne moom ngay seetlu rafet sunna mooy li kën te mooy li nga xamante ne manoo am leneen yiiw ginnaaw moom amul yonent bi alayhi salaam wax lii yow nga ñëw di jaay am xel bu kii ak wala dégg nga mag mu ko wax ma ne mag mu man di doon kenn du faale waxu ku mu man di doon bu waxu yonent bi alei satu salaam taxawee man nañ ko amal ngànt ne xam naa xamul xadis bi wala ba mu koy wax la mu doon wax fàttalewu ko xam na ko nekkul ci xelam mu wax la leen mais ñun topp kenn yonent bi alei satu salaam lañu suñu boroom duut baaraam ne moom mii la waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na ci biir yonent bi aleyhi salatu wasalaam royukaay bi gën a mat voilà kon nag dañ naan la téyel sa dañ naan jàq nañu kay jàq nañu ci lu ñu dal waaw moo tax yonent ba lay saar saam ne bët yee de mooy sotti ay rongoñ wal ba xol bi yahzan day nekk loo xamante ne day jàq wan borom bi ne ha jaam laa wala naqul waaye gis nga suñu làmmiñ yii de ndax leen rek lool bët da ko koo maîtriser des fois sax bu la yenn yi dalee bu sa rongoñ yi di génn sax doo ko tey waaw loolu mooy doomu aadama nit nga doo yàlla doo malaaka doo leneen nit dafa war a nekk ku sensible lii dal nit ñi mu man di ko yëg ak ñoom bu neexee mu partager ñoom ay neex dans le cadre du halal lu dagan waaw bu amee njàqare nga partager ko moom mais nit ku rigide bu yow bu njàqare amee nga mel ni yow yow yow concerné wu la waaw mel ni mbir mi laalu la njàqare nit ñi sa yoon newu ci loolu ma ne loolu day wane ak mata matadi lay wane waaye matul wanewu ak mat ak mat mooy ki nga xam ne bu ko tiis dalee mu wane ne njàq na ngir boroomam waaye bu ko lu neex dalee mu kontaan ngir wane ne boroomam moo tax yonent bale saa saa am ne wan ajaban man yéemu naa ci mbiru way gëm yàlla bi waaw am amrahu kullahu lahu xayr mbiram lépp daal rekk loo xamante ne yiw la ngir moom in asabathu sarra bu ko lu neex dalee lu koy bégloo shakara day sant boroomam fa kaana xayran la loo loolu nekk li gën ci moom wa in asaabatu darra bu ko ay weñ sooki lor dalee sabara mu muñ fa kaanat xayran la loolu nekk lu yiw ci moom walxaditu fi saxix imaamu muslim wa rawahu gayruhu radiallahu anhu kon mbir maa ngi noonu li jaay maa dëgg rek nit koo xam ne bu ñëwee nit day kontaan am xabaar bu neex wax ko ko mu mel ni aw xeer la ko wax walla iyaadu billaah déedéet da ngay kontaan war ne ko kontaan naa sama mbokk ci lii la dal waaw nga ndokkeel ko ci xabaar bu neex bi mu am doom ji mu am nga jóg wan ne lii nii kontaan nga ci loo ci mën a dox nag ngir bés boo bëre dina neex ci lu dagan nga def waaw bu ko njàqare dalee naka noonu mu jaral la sax nga poser sa na ngir ngir jàppale ko parce que sa mbokk moo nekk ci njàqare tey mu yëg ne ak mbokkoo am na ak bennoo al mawaddatu wal wal wal wal mahabba soppante cofeelante am na seen diggante loolu mooy doxal dëkk ab ab dëkk loolu mooy doxal ay nii ne nit ñoo xamante ne seen xol yi mel ne xeer wal ñoom sax ñoom ashaddu qaswa ñoo gën a ak wow li nga xam ne yenn xeer yi ndax am na ci xeer yoo xam ne boo ci dóoree boo ko dóoree sax wala sax nga bàyyi nga nga koy gis lay tafajjaru minhu al-maa nga gis ndox mi ci ballee wal iyaazu billaah lii mooy sunna lii mooy nit lii mooy mat lii mooy mat al kaamil mooy wax nii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw wala naqulu waaye suñu làmmiñ yii de du wax bu xol bi bu bët yi di jooy xol bi di jàq ah suñu làmmiñ ñi moom duñu wax illaa lu dul maa yarda rabbuna li nga xam ne moom la suñu boroom daal di gërëm liy kontaanloo suñu boroom di ko gërëm loo de moom la ñuy génn ci suñu làmmiñ yi te mooy lan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak wax yu mel noonu ak yi mu jàngale moom yonente ba lay sasam ah ñun de ci yàlla lañ jóge te mooñu moom moo ñu fi te ci moom dong la ñuy delloo alhamdulillah mu ne wa inna te ñun bi firaaqika ci taqale koog yow yaa ibrahimu yow sama ndoom si yii ma téye sama loxo yi ni ma taawu nii di ibrahim nii alayhi salaatu wassalaam xale bii ah taqale ko gi ma taqale kook yow man rasulullah de sallallahu alayhi wasallam la mahzunuuna njàq nañu ci gis nga mu waxaat ko waaw wanee njàq gi amul neewul naa damay rus wax ko saxaaba yi non lii la sa njàqare bu la borom bi tegee na ko nit ñi gis loolu yow su rawatina boo dee royukaay ngir nit ñi xam ne lii la nit da am sa xol daa war a nekk lu sensible ngay mën a partage taalibe yi ak nit ñi ak bindeefu yàlla yi mbokk yi li nga xam ne mooy bu neexee ak bu naqaree lépp nag di tegu ci loo xam ne lu dagan la kon loolu lañ bëggoon a yokk insha allah bii di ñëw kon ñu continuer comme ni ñu ko digge woon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin